farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fi al-muqaddim fi al-baab ath-thaani fi fi ar-radhaa'il fi faslun fi tafsiili ba'd ad-dawaa'i wa ba'd ar-radhaa'il summa dawaa'u dayni an ta'lama an biyadihi kullul umuuri fi zaman wal xalqu laa yanfa'u nafsahu layad fa kayfa ghayrahu idan min al ibaad léegi kon sëriñ bi ginnaaw radiyallahu anhu ginnaaw kibru ginnaaw li nga xamante ne nii mooy kaaw mooy paaw jëf gi ñu ngi woon ci déggtal pare woon nañ ci ñu ngi ne ci riyaa ba jeexal riyaa muy gis tël léegi nag mu lay wax ñaar yi mujjee wax muy déggtal ak gistal nan lañ koy faje mu ne kon nag summa ginnaaw gi dawaa uzayni mooy faj ñaar yi nga xamante ne nii ñaar yi ma mujjee wax man Bamba muy as-sum'atu war nan nga koy faje radiyallahu taala anhu mooy an taalama yow cam si nga xam anna bi yadihi ken nekk na ci loxoy yàlla képp kullul umuuri mbooleem mbir yi sa jëf ji ngay ji ngay bàkkoo ji tax ngay gis tëlëg dégg tëlëg yooyu xamal ne lépp ak lu ko raw lépp lépp rek lépp lépp dara génnul ci loxoy yàlla la nekk waaw jeex na fi zaman ci mbooleem jamono yi nag amul lenn lu rëcc ci moomeelug yàlla amul dara luy daw wala luy dox ci kaw suuf lu dul laa fekk mu soob ci coobareem ak ak nam nam nam ci lay doxe waaw te nga xam ne gis nga jaam yi tax ngay ngay nga doo xam ne pour yàlla nga ko waroon a defal yow nga koy def ngir ñoom ñu dégg la ci lu rafet wala ci lu baax faale sa borom xamal ne ñooñu lépp ci loxoy yàlla mi mi mi la ko digal da nga war koo def ngir moom mbir yépp jaam yaa ngay ngistal bu yàllaa leen moom yow miy ngistal yàllaa la moom jëf da ngay ngistal yàllaa ko moom la nga jiy ut ci ci aw way yàllaa ko moom tanakaay moo wax la wal xal ko gis nga mbindeef yi ngay wan mbir yi wala di leen déggtal wala di leen gistal ngistal ci seen kanam ñooñu mbindeef yi laa yanfa'u nafsahu amul benn mbindeef boo xam ne manal na manalul dara boppam nafsahu layat mooy gis nga gis nga mbindeef manalul boppam dara amul benn mbindeef mbindeef manalul boppam dara fa kayfa anaa nag kon naka ghayruhu moom keneen ku moom moroomam idan bu keroogee mi nan ibaat ci jaam yi lay dimbali ku manalul sa bopp dara nan ngay mën a desal keneen dara boo tax gaa yi diñ sëriñ bi radiyallahu anhu bi waajuram wi radiyallahu taala rahmatullah alayhi gis nga bi muy waaj bi muy door a génn àddina du keroog ba ba ba gaay naan ko euh, aywa demal ci kii buur yee comme que daa neexoo woon ak ñoom lan joor ak mu ne dew ma waaw xaalu li yarkan li abwaabi salaatin waaw nee nañ manaa dem jéng jëm ci buntu buur yi waaw ngir ma am fa ay mbir yoo xamante ne nii tourni kullama hiin dina ma jariñ saa su ne dootuma ñàkk te dinaa am loo xam ne moo may yor jàngale may def ak yooyu dinaa ci mën a sukkandikoo ci lool ak jaamu yàlla gi mu nee na ma bañ maa bañ man Bamba fa qultu hasbiya rabbi waktafaytu bihi damaa bañ te ay kilifa ko doon wax rek ay moroom mi bàyyi ma ko doon wax si radiyallahu ta'ala anhuma ñoo ko rahmatullahi alayhi ñoo doon wax waaw waaw gis nga de sa bàyyi de moom bu baax la woon neexoo woon naa ñii te jamono ji metti na kon nag da fexe rek ah fam ne woon nga fexe jege ña nga xam ne ñoom la doon jege amaana nga kii ci am ci ay mbir yoo xam ne dina la mën a jariñ saa su ne ci wàllu ñu doo ay ay doo ñàkk ak yu bu ko defee yow côté di uteeg di lool ba ba ba gàllankoor sa njàngale yooyu sax ñoo amaana ñoom lañ doon xalaat mën na nekk lu lu lu lu lool conseil bu baax lañ jaakaaroon mais sëriñ bi ci boppam moo ne maa bañ waaw nan laay bokk na ca biir ca xasida la wax lan laay jële sama mbir di ko wéer ci ñoo xamante ne nii dañoo dañoo tële ci seen i mbir seen bopp seen mbir bopp waaw ajzal masakini non seulement tërëwuñu ci seen mbir bopp tële gu normal ah mais gis nga miskin ki nga xam ne amul dara ba lim lekk il faut mu ñaan ngir man koo am gis nga comme ni mu tëlee ni mu incapable mu ne man buur yi ñoom noonu la meew waaw. ñoom seenu tëli ci seen mbiru bopp ñoo miskin bu amul lum lekk bu ko ku ko kenn jox du lekk ñoom ñoo yem léegi man nan laay ñëwee man Bamba radiyallahu am ñëw ci kanamu ñooñu di leen tiis dara du ma leen tiis dara man in kuntu daa watarin bu ma amee benn soxla wala am lenn lu may def damay dem laaj ki nga xam ne moom mbiram baynal kaafi woon nuuri la nekk mooy boroom kun fayakun moom laay ñaan waaye fenn laa dul ñëw ci buntu ay buur waaw ak ku mu man di doon ñëw ma sa loolu ku ko defoon tey wallaahi gaa yi nañ ko ne kii wallaahi ku ko defoon tey sa baay nekkoon ku baax nekkoon ci yu mel noonu dañ naan kii dafa weddi li fi baayam ne woon nañu xam ne dëgg rek nañu waxante dëgg wallaahi ku ko defoon tey bari na ñoo xam ne dañ leen a bannir famille bi ñu bokk te pourtant lu mel nii sëriñ bi def lañ jox. mooy la nga xam ne seen baay waxul ne lañ newoon moom baayam la waxu waa ji waxul ne baayam li newoon baaxul mais dana moom fi mu àgg moom de façon du def lool du dem du moom gaa yi mere ko bannir ko ci famille yi comme que nag ñun dañuy wane ci biti loo xam ne gëmuñu ko ci biti nii dañuy wane ne waa ñoo ko bëgg mais bu ñu wéetee fu mu newul ak ña nga xam ne xam nañ ne moom ñoo la bokk lu ñuy xalaate ci jëw ko lañ dëkk lu mu def ñu sikkal waaw te sëriñ bi nii la def waaw. wallaay bu doon tey li ñuy wax ñooñu lu raw loolu lañ koy wax moom kii moo xeeb li baayam ne woon daa jàpp ne kon moom li baayam ne woon baaxul wallaahi lool lañ lay wax waaw te sëriñ bi xam nga fi mu tegoon waa waa waa juróom la waaye teewul la nga xam ne moo doon jugeel di jugeel ñoom la joor yenn yi moom dane loolu man dama ko dul def waaw duma dem ci buntu buur yi fenn du ma fa dem moo tax masola nekk juge wala di xaa nekk xaadi yi jamais te pourtant ay sëriñam am na ci ñoo xam ne ay xaadi yi baayam non seulement loolu la woon da doon àtteel la joor yenn yi seen buur yooyu waaye ma jaxate kala alqaadi ma jaxate kala alladhi ala allahi tawakkala sëriñ la woon ci sëriñ bi radiyallahu anhu jàngal na ko même bu dee yenn nettali naan ay sëriñ bi dafa doon dem ndax teggi ni di ko jàngal loolu mooy waxu koo xam ne vraiment damaa foog ne ñoon seen bopp yi daa am lu ci ne waaw comme que moom moo féete woon ndaw ngir teggi nee taxoon muy dem ku gis foog ne moom mooy jàngi ndekete yoo da ko doon jàngal kooku damaa foog ne kiy wax loolu boppam daa am lu ci ne laay wax parce que mooy gis nga booy wax lan la ñu jàpp ne ne sëriñ bi radiyallahu da doon jàngi lool ban wàññeeku wàññeekoo ci ne ban wàññeeku wàññeeku moo ci ne ñu ñu foog ne nag fii ma ñuy wax lu rafet bay nettali loo xamante ne nii wuute nag li xew mais xanaa ah doomam de li Cheikh Mouhamadul Bachir téere bi bind dundu baayam Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu moom dem ko man mii liir naa ko moo ne moom da doon dem di jàngi ci ki nga xam ne mooy alqaadi yi ma jaxate kala ak doomu alqaadi yi ma jaxate kala boo xam ne buñ newoon foofu bi ñuy toogaloo di mu leen di jàngal yow nga bëgg léegi kon kat léegi yow ñu gëm la pour rek walla nga bëgg a wax say nettal yoo xam ne teguwut ci tus wala ñu ne yow la ñuy gëm kon nag ñu ne kon li Cheikh moom Cheikh Mouhamadul Bachir bi du ci nekk man xaw ma nit ñi lan moo leen dal jàpp nañ ni ñu ne nit a ngi doon jàngi mas naa jàngi sëriñ baa ngi nii fii lay nekk naan sayxunaa sayxunaa sama sëriñ suñu sëriñ suñu sëriñ lan nga bëgg wax duñu wax suñu sëriñ li mu wax la ñuy wax ku mu naqari na la naqari waaye li mu bind lañuy wax kantaa ay nettali yi façon yooyu yooyu moo yàq ñu bari nga xam ne teguwul ci dara parce que nee nañ am na mag mu wax ak am na góor gu wax ak ma góor googu mooy kan loolu ñu jàng xadiis xam nañ loolu mooy wax yoo xam ne jarul a dàq ganaar ba benn mag mu ne ñu ngi nettali nee nañu loolu lan loolu ngay jënde loo xam ne sëriñ bee ko bindal boppam nga jël li mu bindal moom radiyallahu anhu boppam nga teg ko fee naan lii nañ toxale nañ ko ci moom wax nañ lii teg ci manuñu la wax kan moo ko wax te même bu dee nee nañ diwa ko wax kooku fan la ko jëlee moo tax yooyu war nañ ci def attention voilà li leer nañ jàpp ci li leer li lëndëm nañ ko teg nee ak ku ko man di wax nañu maandu ci mbir yi teg ko nee maandu ci nag mooy ñu ne hé lii daa wuteeg li sëriñ bi waxam voilà loolu mooy maandu te sinon boo ko bàyyee gars yi dañuy jàpp foog ne ñu ngi ci dara alors que liñ jàpp dëgërul c'est ça le problème te day weddi sax sëriñ bi ci boppam lay weddi li nga xam ne moo ko bind loxo boppam parce que rek ngir bëgg a pompel aw wali yu yàlla nitu yàlla daa soxla ku ko nettali lu amul kooku mooy ñàkk xam foog ne moom moom fii mu ne mooy ña doon wax rek yonent bi sa sam man kadaba alayya muta'ammidan falyatabaw falyatabawwa maq'adahu minan nar yonent bi sa la jarul ñu naan kii wa ko solo mooy la gisoon nañ fi haddu tawaatir loolu gisoon nañ ko fi waaw léegi mooy yonent bi sa sam ne képp koo xam ne daf maa naral waxal ma lu amul ne maa ko wax. te boo ko tay ba mu koy xam ne ne waxuma ko mu fomenté ko créé ne maa ko wax kooku na waajal bërëb ba muy toog bang ba muy jekk biir safara moo tax alhamdulilah am na ci riwaayu yoo yoo xam ne da ne fale yali jën naa ku ma waxal lu dul noonu moom bu yeboo directement nu dem léegi duggi safara te xam ne dina fa dugg ba moo tax boroom xam-xam yi am ci ñoom rahmatullahi te mooy li gën a dëgër ke koo xam ne moom daa masaf wax ci yonent bi alayhi salaam hadis bu dul dëgg mu askaneleel ko yonent bi alayhi salaam tay ko nee na tubaab sa saam nee na te moo ko tay da doon wat da doon kàcc kooku de toute façon même bu dee tuub na loolu digganteem ak yàlla am digganteem ak boromam la. mais kenn dootul nangooti wax ñu ma wax ci wàllu xam-xam ak hadis waaw gaa yi jàpp ne nga dégg ñenn ñi naan waaw yonent tubaab sa saam da ku ku nar waral na waaye man nag oh, eh, naruma waral ko mais dama dama nar ngir moom wala iyaazu billah xamul gravité bi mu wax moom waajoon. non seulement ak déggu arabam des na bu baax waaye mooy kon daa bëgg a wax na yonent bi alei salaatu salaam bi alquran di ko yàlla indil sunna wax yu bi mu ko indil lim fi indil doyul ba daa soxla benn erreur bi même ku tekkiwul dara di ko naral di nettalee nettali yu amul di ko askanaleel ngir ay mbiram ndox wala iyaadu billah est ce que ñun ñu ngi xalaat nga wax ko ci àq yonent bi alei salaatu salaam nag boo ko waxee ci àq ndonoom koo xam ne daal doon yonent bi alei salaam kooku na la leer ne xaw naa jege nga wax ko yonent bi alei salaam moo tax ndax lu tax yonent bi alei salaatu salaam moo ne al ulamaa'u warasatul anbiyaa boroom xam-xam yi ñoom ñooy ndoneel yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon nag mu ngi noonu nañuy teg mbir yi ci lu leer te bàyyi ay neena ñoo ñu ngi ñu am mag neenaak loolu yépp